al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo di xadis bii nii ah mu ne wa an Qataadata bni Milhaan radiyallahu taala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'murunaa bi siyaami ayyaamil biid salaasa ashara wa arba'a ashara wa xamsa ashara rawaahu abu daawuda rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu daal di indi xadis bi mu ne wa an qataada mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne turam moo doon qataada ibn milxaana waaw di qataada di doomi ki nga xam ne moom lañ naan milxaan ah waaw mooy doomi Milhaan moom lan la wax radiyallahu anhu saxaaba la woon annahu qaala nee na kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullah waaw mu ne ndawal yàlla li saa sallam nekkoon na ya'muruna doon ñu digal lii moo tax imaamu Nawawi ne moo Euh, euh, jëfam jële da doon wane ne man naa nekk mooy di ko wor fu nekk ngir indi woyof woyof ngir ci xeetam waaw ku fi man dara rek defal en tout cas bul génn li nga xam ne mooy weer wi mais foo ko def baax na waaye li gënoon mooy lim digale muy te moom la waxoon Seydina bu Zar ba pare di ko digal ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi léegi mu ne kon yonent bare saam da leen doon digal bi siyaami ñuy woor ayyaamil biid les jours blancs ñuy woor les jours blancs de waaw mooy ban mu ne salaasa ashara treize trois ak fukk muy fukk ak ñett wa arba ashara fukk ak ñeent wa xamsa ashara mooy fukk ak juróom mu ne rawaawu saloona hadith bi abu daawud al imaam abu daawud as-sijizi as-sijistani rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy ana moo lan mooy kan kan moo solo lii tamit ñu ne la xadiis bi sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad moom moo ko ci jiitu woon sinon moom kese ko solo al imaam abu daawud ci waa kutubu eh, eh, sitta moom kese moo ko ci solo al imaamu mooy xadiis bi indi ci buntu bi nga xamante ne nii eh, moom xadiis bi leen di ak après teg ci xadiis bi ñu doon wax sànq ibnu mas'ud bi doon wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasuumu yaani min ghurrati kulli shahrin thalathata ayyam voilà <laughs> waaw am na nag waxoon naa la loolu ghurra dañ see wuti am na ñoo xam ne ñu ne non non ghurra mooy comme pell la ak pell ak leer loolu mooy ayyaamul biid yi la ci jublu voilà nga xam ne mooy guddi gi lay leer loolu la waaw am nag ñu ne déedéet waaw comme li Ali al yi ne non non ghurratu shahrin ay awwal waaw loolu mooy njàlbéen bi. waaw waaw <laughs> ah, nag mu ngi noonee wala hmm? Allah hmm? wallahu taala alam léegi kon Seydina Abu Dawud mu ngi ko ndi kitaabu sawmi baabun fi sawmi salaat min kulli shahr mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne nettal nañu Muhammad ibn Kathir di Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina 223 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammam mu ne ki ñu nettal mooy Hammam bi Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybani génn àddina la 163 ci wuute bi jaab rahmatullahi alayhi an Anas akhi Muhammad mu jël ko ci Anas di Anas ibn Sirin ah. axu Muhammad di frère axi Muhammad di frère Muhammad parce que Muhammad dafa siiwoon moo gënoon a siiw ci doo banu siiri nii ñu ngi ko doon tudd fan yee yàgg nañ leen fee tudd moo ci gënoon a siiw moo tax mu leeral ne Anas bii nag mooy frère Muhammad voilà mooy <laughs> Muhammad ibn Sirin nga xam ne ponkal yooyu nga xam ne ñoo newoon fee ca Basra waxoon naa la ay frère lañu ah ndax dafa amoon ki nga xamante ne mooy Anas xam nga Anas ibn Malik saxaaba bi moo moomoon seen baay di Siiriin moom lañ doon wax keroog tay <laughs> ci suuratu nuur bi bi Seydina Omar bi eh, eh, bi bi papaay ji Siiriin bëggee jotu boppam ah eh, bon comme que daa baaxoon lool waaw ci kii Seydina Anas Seydina Anas daal te tey kon ku baax quoi mu bëgg jotu boppam mooy kii quoi. Euh, nekk libre quoi mais bon Seyna Anas daal xaw ci woon d'accord dara waaw ndax daa bëggoon daal garder ko ko quoi ku baax nii moom di ko bàyyi muy mooy mu kaataba la bëggoon a def waaw di joxe dara ba mu mat benn jamono après mu libre Seyna Anas nag boo xaw ci woon d'accord ah <laughs> léegi Seyna Omar xëyna Seyna Seyna Omar yaram boobu na ko Omar Anas ay xanaa déggoo li Alxuraan wax way mooy bi naan suratu nur walladina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra voilà ñi nga xam ne dañuy sàkku bindu te fekk mu bokk ci seen ndejoor moom mooy seen jaam yi nangul leen leen lañ bëgg buñ bëggee bindu daal di joxe dara après ba benn jamono ñu libre def leen ko bu leen de nangul leen ko bu dee xam ngeen ci ñoom yiw waaw moo tax waa jumhur ne lii du farata makaarimul axlaaq kese la c'est pas obligé waaw daa yirée ne waaye farata la nga naan lan xanaa gis ngeen Seydina Omar yëkkati yar bi sa way ne Anas aca radiyallahu xanaa déggoole alquran wax sooy waaw Seydina Anas daal di koy libéré moom mooy papaay ñi Sirin moomu eh, Muhammad ibn Sirin la woon Anas ibn Sirin Muhammad ibn Sirin Ma'bad ibn Sirin Yahya ibn Sirin ak Xaalid ibn Sirin ak Hafsata bint Sirin ak Karimata bint Sirin ñuy ñaata ah ñaata góor ak ñaata jigéen déglul ñu waxaat Muhammad ibn Sirin Anas ibn Sirin Ma'bad ibn Sirin Yahya ibn Sirin Xaalid ibn Sirin cinq ngoogu juróom waaw Muhammad la Anas Yahya Ma'bad Khalid ñoom ñëpp banu Sirin léegi nag mu des yeneen ñett yoo xam ne jigéen ñaar Hafsatu set la ñoom en tout Hafsatu bint Sirin Karimatu bint Sirin voilà <laughs> waaw moo tax ñoom dañ naan ay Anasiya al Anasiya al Anasiya al Anasi boo dégg al yi ñoom la parce que Anas na Anas moo doon seen jaati bi ki ci ginoon a màgg nag mooy Muhammad ak Hafsa Hafsa jigéen ñi bokk na ci jigéen ñi gën ci taabi'iyaat yi ñi ci gën moom ci la Allah muy Hafsatu bint Sirin voilà kii Anas la nag moo tax comme que Muhammad a gën a siiw mooy xaritu imaam al-Hasanul Basri bi ñoo woon Basra nekkoon seen jant njollooru jamono lool moo tax ñoom ñu koy wax noonu ah Anas waaw an anas axi muhammad di frère muhammad mu ne an ibni milhana alqaysi mu jële ci doomu milhan alqaysi di abdul malik ibn qatada ibn milhana alqaysi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko maqbul la koo xam ne il faut am ko ko taabaa mais taabaa nañ ko xadiis yi bari na yi wax ci ngëneel ak tamit Abdullah digle gi nga xam ne moom la ñuy digle woor ayyaamul biid rahmatullah alal jami an abihi kon Abdul Malik so jële ko ci baayam baayam mooy saxaaba bi mooy Qataada ibn Milhan al-Qaysi al-Jurayri al-Basri as-Sadusi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa radiyallahu anhu saxaaba la kañ nag la gane àddina ak kañ la génn àddina loolu gisuma ko rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna an nasuuma al-biida salaasa asharata wa arba'ata asharata wa xamsa asharata qaala wa qaala hunna ka hay'ati ad-dahr voilà nee na mu teg ci ne ñoom day mel ni boo ko wooree que yow da ngaa woor li nga xam ne mooy jamono ji yëpp nga daal di woor waaw ah Allah waaw mu ngi mel ni ku woor mooy ka naw ka naw saama ad-dahr lool c'est la même chose kon hadis baa ngi nii nii la ko al imaamu Abu Dawud as-Sijiziyu as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi daal di solo mooy boo seetoo hadis bi moom daa jóge bële dana yonent saa salaam daf ko digaloon kenn nit muy Abu Dharr Jundub ibnu Junaada radiyallahu ta'ala an fii nag mu ne dañu doon digal ñun saxaaba yi kaana ya'muruna waaw loolooy wane comme niñ ko waxoon sànq ngëneelam ci woor yooyu ne léegi nag sauf que euh, lii nii bu leeree ay yaamul biit mooy li ci gën a siiw que ni lii la mooy li Imaamu Nawawi wax ah boo gisee ñaari xadiis yëpp Abu Qatada ak bi radiyallahu ak ak ak ma Abu Qatada non Abu Dar ak Seyna euh, euh, Qatada ibn Milhan radiyallahu anhuma yeneen saa saam dafa définir wax ay yaamul biit yan la. salaasa ashara wa arbaa ashara wa xamsa ashara treize quatorze quinze moo tax beneen wax bi Imaam An-Nawawi waxoon ne loolu gënu la siiw te gënu la dëgër bu njëkk bi moo gën a dëgër sauf que boroom xam-xam yi malgré al imaam al qaadi Iyaad al Maliki comme ni ko imaam al Haafiz An-Nawawi daal di toxale indi ko ci li nga xamante ne mooy euh, ci bi muy ci al Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ko indi bi muy saraa xadiis boobu imaam muslim bu Seydina Abu Qatada bi bi muy nettali waaye ñëwoon laaj yeneen saa saa mu mer ba mu naan eh, eh, eh, léegi Seydina Omar laajaat laaj yi mu ne wasu ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmil xamiis wal ithnayn dañu laaj après ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci woor bésu altine non alxames ithnayn altine ak alxames imam muslim ne man maa siyama laa dindi euh, riwaaye solba boobu maa ko ëndiwul parce que damaa jàpp ne loolu def def la ba imaamul qaadi yi ne ah mais am na lu ñu koy dégg ah mooy dañ koo laaj moom bu tontu benn bés bi bàyyi beneen bi ba imaamu nawawi nag ne ah wa hada alladi qaalahu ne lii alqaadi wax Iyaad ibnu Muusa almalikiyu rahimahullah dëkkoon fii ci Rabat li mu wax nag moo gën a ràññeeku quoi xadis boobu bon imam muslim moo jàpp ne looloo tax illa am ci loolu grave ah, loolu yàqul hadith léegi nag foofu après nag ci la imaamu Nawawi nag nettalee hadith waxu imam al-Qadi Iyad ba di continuer mu ne qaala al-Qadi <laughs> mu ne le juge nee na mooy kan Qadi Iyad ne al-Minhaj ah, mooy al-Qadi Iyad lay wax voilà parce que moom saraawam ci moom la sukkandiku bi muy saraa sahih imam muslim ci saraawu euh, euh, al-Qadi bi rahimahullah ci la sukkandiku le plus boo tax mooy de boo seetloo lu wax day indi ay waxam waaw léeg mu d'accord ci lu bari da ciy d'accord léeg bu ci d'accord it loolu mooy borom xam-xamaa ah, nga ne lii man ma ci nangam te indi yeneen mazhab yi tamit bu dee imam al-Qadi Iyad waxu ko woon eh, yaatal indi yeneen tamit léegi mu ne qaala al mu ne al-imam al-Qadi Iyad nee na rahimahullah waxtalafu boroom xam-xam yi wuute nañ nag fii ta'yin hadhihi al ayyam ath-thalatha al mustahabba min kulli shahr mu ne boroom xam-xam yi nag wuute nañ ci définir mais ñetti fan yi nga xam ne moom lañ soppa woor xam nga ñu ngi ci buntu ah baabu fadli buntu ngëneelu non bu baabu istihbaabi soppu sawmi thalathati ayyam min kulli shahr loolu ba léegi mooy wuute bii duggaguñu ci woon ça fait le moment wax ko nii bala ñoo pare ci mbir mu ne imaam al-Qadi Iyaad mu ne kon waa ji rahmatullahi alayhi boroom xam-xam yi wuute nañ de ana naka fan lañuy dëgg dëgg ñetti fan yi mooy yan ñetti fan yi nga xam dañ koo sopp ci weer wu nekk fan la mu ne fa massarahu jamaa'atun min as-sahaaba wat-taabi'iin bi ayyaamil biid mu ne li ëpp ci saxaaba yi ak taabi'ina yi seen taal taalibe yi lañ ko liñ ko mbooloo mu bari ci ñoom dañ ko tekkee ne mooy ayyaamul biid wa hiya tamaama saalis ashar mooy treizième jour wa rabi' ashar ak quatorzième jour wal xaamis ashar ak quinzième jour mu ne minhum bokk na ci ñooñ Umaru ibnu al-Xattaab bokk na saxaaba yooyu Seydina Umar al-Xalifa radiyallahu anhu wa ibnu Mas'uud ak Abdallah ibnu Mas'uud Abu Dar gis nañ xadiisam bi ah, mu ne wa bihi te ci lii qaala ashaabu Shaafi'i mu ne mooy Shafi'i yi mbokki Shafi'i imam rahmatullah alal jami ñoom lii lañ kon lii mais te lii daa leer mooy xadiisu Abu Dhar bi ak xadiisu Qataada bii ñu nekk da koo leeral parce que Seydina Abu Dhar nee na yeneen saa ne yaa Abu Dhar idaa sumta <laughs> min ash-shahri salaasan wa sum salaasa jarata wa arbaata jarata wa xamsata jarata ah yow Abu Dhar boo wooree ñetti fan ci weer na nga woor treize quatorze quinze Qataada ne yonent saa saa ah, yonent bi alayhi salaam kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna bi siyaami ayyaamil biid ah, sahaaba bi quand même kenn ginu koo xam li muy wax xanaa moom mi yonent saa sallam doon digle bu fekkee digle xanaa xam na li muy wax mooy la <laughs> ah mais yonent saa sallam dañu doon digal ñuy woor ayyaamul biid salaasa ashara treize wa arbaata ashara wa arbaa muy quatorze wa xamsata wa xamsa euh, xamsata wa xamsa ashara <laughs> voilà mooy li nga xam ne quinze kon lii dafa leer lii moom seen tegtal lii la mu ne waaye imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne waaye waxtaara an-Naxa'i wa axaruuna aaxira ash-shahr voilà mu ne kanta imaam an-Naxa'i ak axaruuna ñeneen ñoom dañoo tànn fin kii bi am nañu ne xurra boobu moom laa doon wax sànq xurra boobu am na hadiis Ibn Mas'ud bi doon wax dara fii xurra boobu mooy feewu weer <laughs> waaw fee la loolu la mooy mooy xurra boobu mooy fee bi ah attention loolu moo tax am ñoo ne ñoom loolu lañ ko tekkee ne xurra loolu la voilà kon loolu la quoi voilà loolu mais bon loolu ku mel ni ñoom al imaamu euh, ñi euh, an-Naxa'i euh, rahimahullah ta'ala moom Uh, <laughs> que ne loolu mooy fin bi quoi waaw ah, loolu mooy fin bi hmm? ah. léegi kon léegi ñu ñëw eh, ba continuer imaam al al al al al qaadi li muy wax kon mu ne imaam an-Naxa'i rahmatullah alayhi al-Kufi ah. rahmatullah alayhi moom euh, mu Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i waa xaru la ñeneen dañ ne non mooy fin weer wi ah. mu ne waxtaara loolu ñaareel wax waxtaara axaruna salatatan min awwalihi minhum mu ne am na ñoo xam ne dañoo tànn ne non ñett yi ci ci ci njaal benn bi nga koy def waaw mu njaal biin bi lu Ghurra ah, am na ñu ñu ko tekkee noonu mu ne bokk na ci ñoom ñi wax loolu al-Hasan muy al-Hasan ibn Yasaar xaritu Muhammad ibn Sirin ne non loolu affaire bi na la quoi loolu da nga koy place à la fin quoi jeex na non au début jaal benn weer bi ngay woor ñett mu ne waxtaarat aïshatu wa axaruna siyaam as-sabti wal ahadi wal ithnaini min min shahr xam nga sayyidatu Mu'adh sànq nee na damaa laaj sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yeneen saa salaam ñetti weer da doon woor ñetti weer ñetti fan ci weer wu nekk mu ne waaw ci fan la ko doon woor mu ne doon loon faale fan la koy woor waaye fii imaam al-qaadi mu ne wax Aïsha radiyallahu anhuma mu ne sayyidatu de daa tànn wa aaxaru nag ñeneen siyaaba sabti moom dana ñetti fan yi ci weer wu nekk nii ngay def da ngay woor samedi wal ahadi ak dimanche wal isnayn ak lundi ñett yoon ngay boole mooy da ngay woor le samedi le dimanche et le lundi voilà ci weer wi min min shahri mooy yaay xool yow daal seetal benn samedi ci weer wi dimanche tegu ci lundi tegu ci nga woor leen mu ne summa loolu mooy premier weer yow weer wi ngay njëkk tàmbali lool première da ngay jël benn weer nga commencer samedi dimanche lundi su sulasa léegi mooy nga topp après beneen weer bi ñëw nga war a woor ñett léegi nga tàmbalee fa nga xam ne moom nga yemoon isnay ni nga yemoon muy lundi nga yemoon léegi nag da ngay commencer weer wa ca tegu mardi après nga woor wal arbia mercredi wal xamis ak jeudi waaw nga xam da am talaata àllarba alxames ci weer wi ci tegu. weer wàccate ko mooy noonu bu ko defee yow lan la bëgg a wax bu ko defee ci noonu mooy après da ngay wër quoi <laughs> waaw mina shari lazi baara mu ne waxtaara aaxarun am na ñeneen nag ñoo xam ne leneen lañ tànn ñoom dañ naan isnayni wal xamis non yow da ngay woor lundi ak alxames ngay woor ngay dàkk waaw mooy yow bu ayyaamul bii bi comment mooy non bu weer yu teroo rek bu tombeeg lundi looral lundi boobu xaaraat bu jeudi bi ci tegu nga woor bu comme samedi la bàyyil ba lundi nga woor lundi bi ak jeudi bi après tegaat ci beneen lundi xanaa voilà <laughs> mu ne wa fii hadithin rafa'ahu ibn Umar te ñëw na ci benn xadis boo xam naa al imam ibn Umar yëkkati na ko ah, radiyallahu anhu mu ne awwalu fi shahri wa xamisaani mu ne foofu nii ngay placé ñetti fan yi ci weer wi mooy altine bu njëkk ci weer wi da koy woor wal xamisaani ak ñaari jeudi ñaari alxames ginnaaw altine boobu mooy da woor parce que ñaari alxames manula am alors que beneen altine ñëwul voilà mooy boo wooree yow bu première altine da koy woor ci weer wu nekk après alxames bi topp ci altine boobu nga woor ko beneen alxames bi ci tegu nga woor ko mu ne waan ummi salama jëlee nañ gis nga wax yi ni mu bare mu ne jëlee nañ ci yaay ummu salama radiyallahu anha bint hind bint abi umayya ah mu ne awwalu xamiisin mooy première alxames la wal isnayni ak lundi bi nga xam ne moo tegu ci alxames boobu summa al isnayni ginnaaw nga teg ci beneen lundi bi mu ne waqiila imaam al qaadi rahimahullah mu ne ba léegi am na ñeneen ñu wax leneen ne awwalu yawmi shahri wal ashir wal ishrin ne lii daal mbir mi leen la mooy li fi ngay placer ñetti fan yi ci weer wu nekk mooy yow awwalu yawmi shahri mooy premier jour weer bi weer wi jour bi mu tëroo comme ñu ne la tey ah. tey la dimanche ci guddi gi tey ci timis lañ gis weer wi kon suba di lundi yow te suba ngay woor bu dee ne lundi lañ gis ci guddi gi lañ gis ci timis après timis gi lañ gis weer wi yow après ca suba ngay woor loolu la lay wax mu ne ñoom dañ na mi awwalu yawmi shahri voilà premier jour de du mois bés bi njëkk ci weer wi après nag nga teg ci deuxième bi wala ashir deuxième jour bi nga placé ko ci dixième jour bi ñetteel bi wala ashrin après nga placé ko ca vingtième ba lii kon ñoom ñetti lool lañ wax premier jour dixième jour vingtième jour al imam al qadi Iyad rahimahullahu taala mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax loo leneen sax ne innahu euh, siyaamu Malik ibn Anas <laughs> ne loolu moo doon wooru Malik ibn Anas mooy seen sëriñ bi ah Maliki rahmatullah alayhim radiyallahu anhu imaamu daaril hijra mu ne waaye waruwee anhu karahiyatu sawmi ayyaamil biid mu ne waay jëlee nañ ci imaamu Malik kenn sax daa woor li nga xam ne mooy euh, woor euh, ayyaamul biid mu ne wa qaala ibnu Sha'baan mu ne ibnu Sha'baan al nag nee na awwalu yawmin min ash-shahri mooy nii nga koy defee premier jour ci weer wal haadi ashar ak onzième jour wal haadi ak vingt unième jour loolu noon ngay placer li nga xam ne mooy bés yi nii la ko waxe wallahu ta'ala a'lam mbir mi yëpp lii lée dañ naan lii insha allah li ci gën a dëgër mooy wax yu njëkk yi wax bi nga xam ne moom la wax ne ñoom Seydina Omar saaba yu bari taabe yi loolu lañ koy mooy ay yaamul bii di ñoo gën ndax yeneen saa sam boobu la digal Seydina Abu Zarta Seydina kii eh, ki nga xamante ne mooy Qataada ibn Milhan mii ñu gis xadiisam nekk xadiisam nee na yeneen saasam loolu lu ñu doon digal waaye xadiis Sayyidatu Aysa bële dañuy wan ne mais loolu mooy ci ngëneel kese la waaye foo ko placé am nga ngëneelu woor ñetti fan ci weer wi voilà te yow yaa après nga am résultat wu ku woor at mi yëpp wala su dund yëpp voilà loolu mooy insha allah li ci gën a dëgër kanta yeneen yi moom à part yi ne Ibn Umar da koo ak wéram moom lii yëkku gën a wér voilà lii ba ko gën a yeneen yi nag que waaye le premier le dix le vingt ak tamit le premier le onze le vingt et un loolu yëpp fii ay saa mooy amul dara lu naan noonu lay dañ ko siit doo ko defee nii non yow waaye lam yu baal yi la la loolu Seydou Aysa wax <laughs> waaye yonent bi ay saa saa daa nekkuloon lam yakun yu baal yi min ay shahri yasum waaw doonu loon faale mais nag li gën mooy lii kon te loolu li koy wane. mooy xadis bi nga xam ne li koy gën gën a gën a gën a gën bi moom lañu al imaamu kan euh, euh, an-Nawawi daal di teg après nag ci la tëje nag lii nga xam ne mooy suñu bonta nga xamante ne ni fiihi wallahi fiihi ma fiihi min as-sala kon al imaamu ah at-Tirmidhi rahmatullah non nawawi al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi mu daal di indi hadith bi nag daal di koy tëjee complètement nag suñu buntu bi bu ko defe ñu daal di mën a ñaanalante bu soobee suñu borom tabaraka wa al-imam al-hafiz an-Nawawi mooy hadith 1264 ah allah allah <laughs> mu ne wa an ibni abbasin radia allahu anhuma annahu qaal kaana rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama laa yuftiru ayyaama albiidi fi hadarin wala safar rawaahu nnasaa'iyu rahimahu allahu ta'aala bi isnaadin hasan wana al imaam al xaafiz an-Nawawi eh, yiw mu jeexale buntu bi nag ngir ba léegi dëgëral lim la ne woon al afdal li gën ci weer ñetti fan yi mooy sawmuha fi ayyaamil biid mooy woor ci les jours blancs guddi yi nga xam ne day am pleine lune ta loolu mooy eh, wa hiya salis ashar wa rabi ashar wa xamis ashar mooy treize quatorze quinze léegi nag mu ñëw nag tëje bunt bi ginnaaw bi mu leen di ñaari xadiis yu mujj yi Seydina Abu Dharr ak Seydina Qataada ibn Milhaan nga xam ne foofu yoneen saa salaam moo leen leeral a ayaamul bi doon leen ko digal ku nekk ci ñoom donc bee Abu Dharr moom kese bii saxaaba yi léegi nag Seydina Abu di ñu wan ne loolu mu digle moom ci boppam da ko doon def walaa yoneen saa salaam te loolu nag mooy day nekk sunna non seulement qawliya fi'liya voilà léegi après dañ ma ne euh, attention parce que léegi nooy def hadith Seydina Zaytadu euh, euh, Aisha biñ fii fax fii tañ gis ko fii tànk ba léegi te ne doon woon faale kaana lam yakun yu ay laa wax yeneen saa sam new loon doon faale min ay sariyasu ak lii imam ibn abbas yo ñu ne la xaaral rek mu ne kon waan ibn abbasir mu ne mu ngi jële ci doomu abbas bi Ah, an waladil Abbaasi mooy Ibn Abbaas radiyallahu anhu hadis 1264 radiyallahu anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laa yuftiru doon woon dog ayyaamal biidi jour blanc yi doonu ko woon dog mukk fii xadarin moo xam dafa teewoon wala fii safar bu caagante ne mu nekkoon ci tut mu ne hadis bi rawaahu daal dina kaa solo an-Nasaa'i al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i Abu Abdirrahmaan rahmatullahi mu ne bi isnaadin ci càllalu boo xam ne xasan bu baax la léegi laaj bi mooy eh, léegi laaj bi mooy léegi est-ce que moom doo nga ko ñu ne la waaw moom kese imaamu Nasaa'i kese ko du imaam Ahmad indiwu ko kutubu sitta kenn indiwu ko ci voilà walillahi alhamdu wal minna léegi ah mu ngi ko di moom imaamu Nasaa'i kitaabu siyaam sawmu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ayyi bi abi bi abi huwa wa ummi <laughs> mu ne woor yonent bay saa saam bi abi huwa wa ummi jënd naa ko man imaamu Nasaa'i sama baay sama ndey wa dhikru ikhtilaafi an-naaqiliina lil xabari fii daalik ak tudd wute gi nga xamante ne nii mooy ñi toxal ay wax jële ko yonente bi alay saa saam ci xabaru woor ñetti fan yooyu eh, wooru yonente bi alay saam ci mbir mi léegi xadiis bi mu njëkk indi présenté ko mooy xadiisu eh, hadiisu Ibn Abbaas yi mu ne axbaranaa al-Qaasim ibn Zakariyaa al-imaam Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne nettali nañu al-Qaasim ibn Zakariyaa di al-Qaasim ibn Zakariyaa ibn Diinaar al-Qurashi Abu Muhammad al-Kuufi at-Tahhaan rahmatullahi alayhi génn na dina deux cent cinquante moom fiqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Ubaydillah mu nekk yu nekk mooy di Ubaydillah ibn Muusaa ibn Abil Muxtaar Baazam ñii kii lañ ko gëj a gis laa hawla walaa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim Baazam gis nañ ko dañ lañ ko gëj a gis am Absi mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi yéen àddina deux cent treize am na nag wuute quoi moom nag fiqa la woon voilà waaw <laughs> Eh, rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yaqub mu nekk ñu nettali mooy Yaqub di Yaqub ibn Abdillah ibn Sa'd ibn Malik ibn Hani ibn Amir ibn Abi Amir al-Ash'ari Abul Hasan al-Asbahani rahmatullahi alayhi dëkkoon fee ca Isfahan ci biladu Iran tay di biladu Khurasan génn àddina lan li nga xam ne 174 am nañu ne 172 moom nag borom taqribu tahdib dana kii ku dëggu la waaye léeg-léeg mu def def lee rahmatullahi alayhi kon moom Yaqub an Jaafar mooy ko jëlee ci Jaafar di Jaafar ibn Abil Mughira Dinar al-Khuzaa'i al-Kufi moom itam saduqun yahim kañ la gane àddina kañ la génn àddina kañ la gane àddina ak kañ la génn àddina loolu gisuma ko kii ñoom ñaar moog Yaqub benn lañ saduqun yahim la borom taqrib at-tahdhib di al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhi wa an sa'id moom ja'far mu jële ci sa'id di sa'id ibn jubair ibn hashim abu muhammad kenn du laaj ci moom al walidi mawlahum abu muhammad ay ne abu abdillah rahmatullah alayhi siqa kii moom kenn du laaj <laughs> oh, mooy Saïd ibn Jubayr waxoon naa moom la Hajjaaj mujjee faat moo ne woon yàlla ñaan yàlla ne bu ma faatee wa Hajjaaj bu ma faatee yàlla bu mu faate bi kenn waaw moo tax ba ko Hajjaaj faatee moom ci la Hajjaaj ay fanam jeex <laughs> waaw Allahu waaw ñaan yàlla daal mbonot mbonteg Hajjaaj bi nga xam ne rey ay saxaaba ak ñun ñu baax la fi ne yal na man moom bu ma faatee man Saïd ibn Jubayr yal na yem ci man waaw kay borom bi nangu ñaanam xajjaaj da koo faat quelque kii lañ ci teg xajjaaj faatu <laughs> waaw le monsieur le gouverneur bu doy waar bi nga xamante ne nii ay tojaangeem rëy na te màgg na te pataana waaw wallahu taala wal iyaazu billah kon loolu moo tax mu nekk Hasan euh, Yaqub ak Jaafar ay ñu dëggu lañ waaye léeg-léeg dañuy def def la loolu moo tax xadiis bi nekk Imaam An-Nawawi rahmatullah alayhi xadiis bi bi isnaadin hasanin an ibni Abbaas mu jële ci Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ah, Allah ah, nekk cousin wu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina Euh, trois ans avant gàddaay bi te Shu'b Abu Talib génn àddina la soixante-huit ta Taif te ba muy génn àddina dafa silmaxa woon radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadarin wala safar kon mu ne yeneen saa salaam doonu loon dog ayyaamul biid yi moo xam dafa tukki moo xam tukki wuute moo xam dafa tukki moo xam tukki wuute voilà <laughs> léegi ah, mbir maa ngi noonu léegi nag mu des kon ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaaleem ak suñu bunt bi lenn la mooy day wane kon ay yaamul bii bi Imaam An-Nawawi ne mooy yi gën ñu woor fa ñetti fan yi lii la mu ne lii da koy gën a dëgëral parce que Ibnu Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anha nee na yonent bay saa saam doonul woon bàyyi ay yaamul biir di ko woor moo xam dafa euh, nekk ci dëkk bi wala tukkiwul léegi nag wax ji yépp mooy waaye attention léegi yow lii nag nga koy boole xadiisu sayyidatu Aisha bi ñu ne la ku nekk daa nettali li mu xam waaw ku nekk dafa nettali li nga xam ne moom laa xam <laughs> te ku nettali li nga xam nag tooñoo naa Abbas li mu seetlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay yaamul biir bi mooy da ko doon wor doonu koon bàyyi ci dëkk bi moo xam dafa euh, nekk koo xam ne dafa tukki waaw waaye Sayyidatu Aisha moom seetlu na yonent saa salaam moom da doon woor sans calculer sans xool fan la lay placer ñetti weer yi mën naa tomber yooyu mën na koo bañ a tomber boo xala waxam loolu lay loolu lay wane voilà kon ku nekk nag wax li nga xamante ne ni moom la sa xam-xam fa mu toll ak la nga seetlu yow loolu nga wax moo tax loolu amul dara loo xamante ne nii E, mooy e, e, hmm, fa nga xam-xam toll ak la nga gis waaw te tamit le fait que Sayyidatu Aisha da doon woor fii di woor fii doon woon bàyyi xel loolu day wone mooy bayaanul jawaaz indi tamit ak yomb yomboon ci xeetam que bés yi màgg nañu ñetti fan ci weer noo ko defe baax na parce du ñépp ñoo di woor li nga xam ne mooy ay yaamul biid yi te ay yaamul biid yooyu ngir tëj wallahu taala mooy euh, ku mel ni ñoom al imam Ibn Rushd rahmatullah alayhi al Maliki dañuy wax oka que euh, boo seetloo dafa am benn am na benn munaasaba mooy le fait que yonent salaam di ci digal nit ñi ñuy woor heure boobu dafa am euh, dëgg la xikma bi dëgg dëgg yàllaa ko xam akub yonentam alayhi salaatu wassalaam waaye mooy am na luñ ci mën a xam surtout moom nga xam ne ñoom dañ doon dañ doon dañ doon toppatoo affaire médecine <laughs> al imam Ibn Rushd mooy Averroès <laughs> tubaab yi naan ko Averroès rahimahullah al Maliki dëkkoon fii ci l'Andalousie le grand savant ah la ko nasaraan si wax man xaw ma Averroès ak Ibn Rushd ban lien la am gars dañuy wax lu leen ne dañuy xool nu mu leen neexe ñu waxe ko Ibn Rushd saway <laughs> Averroès al imaam al qaadi moom xam nga ba maam ji moo ba ay kii la ñoon ay ñoom ñëpp ay tet maam jeeg do ak sirbi ay tet la ñoon te sëriñ ñu mag ci Maliki yi ah eh, borom bidaayatul mujtahid moom dangay dégg ma naan qaala al qaadi moom juge la woon maa bu nee qaala al qaadi boppam lay wax am ah. bés boo fi foogee ne keneen lay wax moom boppam mooy al imaam Ibn Rushd waaw comme imaamul Buxaari yi da ngay gis mu ne qaala abu abdillah mu naan abu abdillah nee na abu abdillah nee na mooy moom boppam lay wax moom lay wax abu abdillah mooy al Buxaari yi boppam waaw qaala abu abdillah mooy moom boppam nee na waaw kon euh, loolu la te ñoom dañ naan te ne da am na ay ay ay ay ay ay yoo xam ne xikma yoo xam ne mu ngi ci ginnaaw parce que pleine lune jamono ji muy am circulation deretu nit ñi day gën a <laughs> waaw <laughs> moo tax boo seetloo léeg-léeg euh, gars yi reporté di xool reportage dafay reportage di xool ci jamono yi nga xam ne accident yi day bari dooy gars yi seen sax day yëngatu bu baax ni ngi kiy dugg ci tali bi di di daw lu kenn xamul ci lëndëm di di accélérer rek en général pleine lune te mu ëpp ay accident te yeneen kii yi jamono heure yooyu léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam Allahu akbar bi nag digal ko mu digal jaam yi ñuy woor jamono yooyu waaw nañuy woor ñetti fan yi mu wax placé leen ko foofu bu ko defee day wàññi dangar jooy xam nga boo wooree yenn yi day kase circulation sang bi dam doon dawe bu baax comme boo lekkee ba suur te lekk yi yenn lekk yi ba suur sax day tere sang bi circuler correctement ah. voilà mooy loolu noonu en tout cas boo xiifee xam nga boo xiifee nga woor mooy sa da ngay nekk ci équilibre bu baax ngay am waaw équilibre bu baax a baax a baax a baax boo xamante ne yow koor dala koy may bu ko defee njombe yooyu nga xam ne day jóge ci euh, wu nit ñi ni nga xam ne euh, euh, ci ci da euh, dangar ñuy am euh, euh, loolu da koy kase waaw waaw loolu da koy kase waaw loolu da koy kase allahu akbar allahu akbar waaw waaw kon loolu la waaw te loolu léeg-léeg nit lañ naan bo affaire bi lenn la mooy mbir mi euh, lenn la mooy que ne leeraay euh, leer euh, kii bi am na ñuy wax lool <laughs> mais bon ñooñu mooy mooy mooy ñooy ñooñ ci dawal lañ nekk mais lii bañ koy wax kenn dafay yoroon oto di dawal ah <laughs> waaw waaw kon loolu moo tax scientifique yi te lool études yu kii la ay cinquante pour cent des collisions de véhicules pendant les les les nuits de pleine lune waaw <laughs> kon loolu euh, day gën a yokk loolu nag euh, day tax loolu quand mu nekk côté boo xam ne ñoom dañ ko doon souligner mais côté yooyu noonu euh, dañ ci dañ ci il faut hadis bi li tax yeneen saa sam di digle ah, loolu nag day duggaale ci li tax mu digle lii ala ya'lamu man xalaqa sawaay <laughs> oh! Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar moo tax daal moo tax del bañ a tënku ci sunna daal sawaay ah loolu problème lay indi waaw waaw nga gis yenn yi yu bari jamono yooyu pleine lii yi day am ay ay conséquences muy am ci nit ñi léegi nag woor day tax nga équilibré yow li mooy day équi day tax yow nga équilibre yow doomu aadama bi allahu akbar la hawla wala quwwata <laughs> waaw loolu ñoom lu ñuy tudd la te euh, études yu mujj yi day dëggal loolu ñu wax gëne wàllu bu dee ñi nga xam ne jamono yi nga xam ne ay oto daa am ak yooyu moom accident yi day gën a takkarnaasi ci pleine lune yi waaw waaw gaa yi moom loolu ah moo tax Euh, ñun daal war nañoo war nañoo tënku ci sunna daal waaw du ñu xa du ñu ko du ñu tënku ci sunna nag euh, euh, pour moytu lool kese déedéet dañuy tënku ci sunna parce que yonent saa salaam moo ko digle léegi nag lépp lu ñu ci fekk ci bénéfice ñu jël waaye suñu yéene bu njëkk mooy doxe li yeneen saa salaam wax ku xamoon nañu looloo am na ñu ko wax ak gëm nañ koog noonu la demeek demewul noonu suñu yoon newut l'essentiel mooy digle bi mu ko digle am na. Ah, lahul amr wala nag ah, as-sam'u wat-ta'a yeneen saa salaam daal la ñeel jottali la ko boroomam jottalil ñun nag li ñu ñeel mooy bu ñu déggee ñu topp li mu wax waaw ànd ci ngërëm nag rida waaw waaw loolu mooy li nga xam ne moo ñu war kon Ibn Abbas di ñu xamal fii kon ngëneelu woor ci pleine lune yi moo doon moo moo doon commencé tey suba ak ginnaaw suba ci ñun dimanche lundi ah ci zul qaada bi le treize mooy tey suba le quatorze ah suba di mardi di le quinze wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu kon euh, euh, euh, ci lañu yem ni Hmm? allah bii di ñëw ñu daal di gis dernier <laughs> dernier chapitre bi dernier buntu ci kitaabul fadaa'ili di buntum ngëneel wallahi ñoo bari ngëneel inshaa allahu taala di chapitre bu ñu ko gisee pare nañu ci kitaabul